Mm-hmm. asalaamaaleykum mbokk soppay da baax groupe soppay da baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaanu burd ak oustaz Gounia Mbaj sixième leçon muhammadun الله لم تهزم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak te di leen ko baal ñaanal leen jàmm ñaanal ko sunu bopp ñaanal ko réew mi yëpp yal na yàlla defal ñu jàmm ak tawfiix may ñu itam ci kartanam ak mbaaxam ak sañ-sañam guddi nga xam ne moom la ñuy dëgmal di ko seenu yal na yàlla boole ñu ci nit ci ñu koy fekke buñ ko fekkee itam lum ci wàcc ci ay yiw yal na yàlla boole ñu ko defal ñun ñëpp waaye defal ko jullitu réew mi yëpp jullitu àdduna bi yëpp bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël suwaat nañu ak yéen euh, ci sunu nafar gi ñu defa ak yéen te di ko ànd ak ci sunu burdatul madix te mooy téere boobu nga xam ne moom la imam Busiri def ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñuy tàmbaleeg yéen ci baytu fanweer dale ko ci zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamaahu durra min warami wa shadda min saxabin axshaahu watawaa taxta alxijaarati kashxan mutrafa aladami wa raawadathu aljibaalu shummu min dahabin can nafsihi fa araaha ayama shamami wa akadat zuhduhu fiha daruratahu inna darurata la taadu ala al-isami wa kayfa tad'u wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam tukhraj ad-dunya min al-'adami wa tabarakallahu imam Busiri ne man Busiri zalamtu tooñ naa zalamtu tooñ naa sunnata man sunnay ka nga xam ne zalamtu tooñ naa sunnata man sunnay ka nga xam ne waaye fii mën nga ko fiyee rek zalamtu wàcc na sunnata man yoonu ka nga xam ne axyaa dundal na azalaama guddi yi azalaama lëndëm yi te buñ ne guddi ya lañ ca jublu to na sunna yi ka nga xam ne doon dundal guddi yi ilaa an ishtakat ba jàmbat xadamaahu ay ndëggoom ay tànkam addurra ay loraange te mooy coono yi lan la ko jàmbate mu ne mun war a min ci néwi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana naafila guddi ba ay tànkam néwi su ko defee sunu yaa Aïcha radiallahu anhu ne ko waaw lu tee nga noppalu xanaa du yàlla jéggal na la say bàkkaar yu jiitu ak yu mujj waaye la ko yonent bi tontu rek moo naan afala akunu abdan shakura waaw ndax du ma nekk jàmm boo xam ne dafay dëkk di sant boroomam bu sooy ne ko man nag tooñ naa sunne kooku wàcc naa yoonu kooku koo xam ne dafa daan dundal guddi yi ba ay tànkam taxaw di ko jàmbat métit jaarale ko ci ay néwi néwi tooñ naa wa sunna ki nga xam ne shadda daana takk axshaahu ay baljetam mooy ay butitu biiram min saxabin ngir ngir xiif min saxabin ngir xiif koo xam ne shadda daana yeew takk axshaahu ay baljetam min saxabin ngir xiif wa tawaadaan lemitam taxta alxijaarati ci suufu doj ya taxta ci suufu doj ya kashxan ligg kashfan ligg muy ay wet ñu koy wax ay anche mutrafal adami yoo xam ne aj nooy ji der la dafa bokkoon ci aaday arab ak loo xam ne arab miin ko mooy buñ daan yëgg ci xiif fenn ba sonn gosonoon leen lool ñu metti metti it ci ñoom lool ngir bëgg am dëgër lay dañ daan jël ay xeer yeew ko ci seen biir yi su ko defee ngir mën a taxaw waaye itam ngir bëgg am force loolu aada la ci arab yi imam Busiri it bëgguñu wax ne ki nga xam ne mooy sang ñépp ak ki may junj ñu wax ni wàcc naa aw yoonam moom itam jaar na fa tabarakallahu ci métit yu mel noonu waaye itam ak koo xam ne raawadatu wa ak koo xam ne itam raawadatu sàkku na ko ñaan na ko aljibalu summ montagne yu kawe ya te mooy montagne yu makka ya min dahabin ci wurus an nafsihi yaani min ajli nafsihi min googu foofu fa tabaraka allahu min ajli lay firi ngir jëmmam montagne yi taxaw na ñaan ko pour doon ay wurus ngir jëmmam moom waaye fa araha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan leen ayama chamamin sama mën yëkkatiku goo xam ne ayama chamamin gu mu mën ci doon ci yëkkatiku ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril ñëw na ci moom ne ko yow muhammad sa boroom day mi ngi lay nuyu te di la wax ni su fekkente ni bëgg nga montagne yii yëpp nekk ay wurus nekk xaalis bi maanaam or ak argent yëpp mën na ko soppi def ko wurus ak xaalis yi ci sa jëmm nga di ko yore foo mënti nekk nee ba ko jibril waxee loolu yonent bi yoor boppam diir dal di si gi ne ko yow jibril àdduna day mooy këru koo xam ne amul kër waaye itam mooy alalu koo xam ne amul alal ka koy dajale nag ak ka cay sonn rek mooy koo xam ne amul benn xel Ah, fa tabarakallahu loolu la ko tontu eh, jibril ne ko thabataka allahu bil xawli saabit yal na yàlla dëggal la yal na yàlla saxal la ci wax joo xam ne wax ju sax lay doon kon kooku nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar foofu ci ay métit ak ñàkk nga xam ne yaa Aïcha daana wax ni daanañ toog ñetti fan yoo xamante ni nii ci ndaw tàkk suñu kër ñu ne ko waaw kon lu ngeen di dunde mu ne xanaa ñaar yu ñuul yi muy tàndarma ak ndox ki nga xam ne mooy sangu sangi gën ñëpp nga xam ne jaam ñëpp moom lañ yaakaar fa tabarakallahu ëllëg seen kanamu borom mu ràmbu leen foofu la jaar ci ay métit moo tax képp kuy njaboot itam fa tabarakallahu boo jaaree ci métit yooyu xamal ne danga ko donn ci nit bi sallallahu alayhi wa kon montagne foofu lañ jaar ak moom ne boo boo bëggee ñun ñëpp ñu doon doon ay wurus ngir ci sa jëmm ngir nga faj ñàkk gi nekk ci yow maanaam dàqal la ak ñàkk waaye yonent bi dëdd montagne yooyu euh, wan leen ak kawe boo xamante ne nii sut na ñoom seenu kawe waaye itam wan leen ne moom xool na bëtam feneen fu bokkul ak foofu fa tabarakallah Moussa yi nee na wa akkadat feddali euh, tabarakallahu daruratuhu soxlaam ji mu soxla loolu euh, zuhdahu da doom fiiha ci alal jooju fa tabarakallah maanaam dëddoom la ko firndeel ci mbir yooyu mooy soxla goo xam ne yonent bi soxla na ko mbir yooyu waaye nekk euh, am na loo xam ne ku dëdduwul dëgg fa tabarakallahu doo ko mën a wan gannaaw ndax alal dafa neex ci xol la wërsëg itam dafa neex ci xol kon su fekkente ne montagne jaaru na moom foofu mu dëdd ko loolu la muy tekk rek mooy yonent yi fa tabaarakallaahu kenn rawu ko ci dëdd waaye itam kenn du ko dab ci dëdd waaye imaam bu sey nag inna darurata inna darurata soxla ak yittewoo ak loru nee na laa taadu du jéggi laa taadu du jalgati alal isami ay ala zawil isami na nga xam ne yàlla da leen a musal moo ñu amee al ismatu te yàlla ne ko wallahu yaasimuka min an naas yonent yëpp am nañu asma waaye ka nga xam ne moo leen sut ci isma mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na jaam yoo xam ne loru na maanaam du jalgati ci seen kaw du feeñ ci seen kaw ñàkk itam du am benn effet bu muy def ci ñoom ndax ñoom fa tabarakallahu ak lu nu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk wërsëg su ñëwee du tee mën nañ ko dëddu daa xaysma bi nga xam ne moom la leen yàlla defal moo tax buusee ne inna darurata waaye waaye loru la taadu du jël ko ci mukk ala dawil isami ci ñooñu ñi nga xam ne ci loolu nga xam ne dañoo am al isma te mooy yonent yi alayhim salaatu wassalaam waaye mu ne wa kayfa tadcu ila dunya daruratu man lawlaahu lam tuxraju lam tuxraju dunya min al adali waaw wa kayfa tadcu naka la sax mbir yooyu taddu di woowe ila dunia wa kayfa taddu naka la mbir yooyu di woowe ila dunia ci adduna daruratu man euh, daruratu man fa tabarakallah mooy lottuk koo xam ni soxlay koo xam ni laa taadu maanaam lam law laahu sudul woon ak moom lam tuxraji dunia du mu génne adduna min al adami ci ak ñàkk am na loo xam ne daal ki ko ñàkk buñ ko woyee mën na koo xëccoo am na loo xam ne itam mën na laa xëcc yow ci àdduna te muy wërsëg ak xéewal ak lottoog yu ni mel waaye nag ki nga xam ne su dul woon ak moom eh, àdduna du jóge ci ak ñàkkam kooku fa tabarakallahu fëkk du ko yóbbaale waaye wërsëg itam du fëkk am xelam eh, bànneexu bakkañ itam du ko du jiital fa tabarakallahu loolu mooy li nga xam ne moom la mu al imam Busayri bëgg a wax ci bayt boobu fa tabarakallah waaye itam comme liñ waxoon rek ci istifham googu euh, mooy istifham nga ko jiitu euh, wa kayfa tad'u istifham googu timit la ko tax a jóg istifhamul inkaari la mën nañ ko firee noonu bi maana wa kayfa tad'u naka lay woowee waaye nañ koy dégg rek mooy wa kayfa tad'u du woo mukk ila dunya jëm ci àdduna yooyu daruratu man lorug koo xam ne law laahu sudul woon ak moom lam tuxraji dunya àdduna bi du jënd mukk min al adami ci ak ñàkk ndax bu euh, amuñu woon tabarakallahu yàlla du bind àdduna ndax yàlla mi ngi bindee Muhammad ci leeram waaye ci leer Muhammad ci la tibbe binde li nga xam ne mooy àdduna àdduna beeg la ci nekk lépp ñu nit ñeeg lépp lu mën ci doon ñu ko bind ci leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal kooku ak lottoom ak lottoom lu mu lu lu mu diis diis diis ñàkkam lu mu métti métti métti ñàkk du ko xëcc mukk jëmee ko ci àdduna waaw loolu rek la buusal wax wa kayfa taddu ila dunia koo xam ne daal moom su dul woon dara du am kon ak lottoom ak ñàkkam du ko du ko woo mukk jëmee ko ci àdduna wa kayfa taddu yaani wala taddu du woo daruratu man lawlaahu loru ka nga xam ne Euh, su dul woon moom lam tuxraju du génn adduniya adduna mi dal adami ci ñàkk fan la koy woo ila dunia jëme ko ci adduna loolu fa tabarakallahu mooy lu ci am kon mbokk yi bind baa ngoog incha allah foofu la ñu yem ak yéen jox leen di daje incha allah suba ci beneen bind lu ci jub ñu sant ko borom bi lu ci manqué ci ñun la ngeen baal ñu wax wa salaamu aleykum wa rahmatullah tey nag dañu xaw a tawat moo tax ñu xaw ko yéex a dugal waaye ñu ngi ci jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax loolu itam xam naa fa tabaaraka dina feeñ ci kàddu gi waaye rek ngeen jégal ñu ko incha allah ngeen baal ñu àq ñu fanaan jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين و